Malik ibn Awf an-Nasri ki leen jiite woon di Malik ibn Awf an-Nasri mi nga xam ne ci waa Hawazin la bokkoon gisoon nañu waxtaanam ak góor gi du Durayd ibn Simm mi nga xam ne kaana shaykhan mujarraba ku xamoon xare la waaye gis nañ discussion wam waxtaanam ak du Durayd ci erreur yi mu gis ne Durayd de moom Maalik ibn Awf da ko def ci ni mu organiser xare bi Ah. waaye gis nañ ne le dernier moom Maalika ko mujjoon yor ndax mënaase na ay ñoñam ne buñ ko toppul ah ni muy def mooy day xaru ni muy def mooy day xaru ñu far daldi koy topp ne ko yow lañu àndal ndax bëggul woon góor gi du rëy da am dara lu muy wax ci mbir yi ginnaaw bi mu ko waxee ne ni nga defare sa arme bi baaxul ra'i danin wallah yow nekkoo lu dul sàmmkatu xar nga wat naa ko ci yàlla waaye du rëy da kenn dégluwu ko finalement kon armée bi daldi continuer ginnaaw bi ñu newee toos ñu continuer seen yoon ila Hunayn ñu daldi yemandi woon noonu ci wàllu côté waa Hawazin wa hulafaa'uha ak seen alliés yi ñu waroon a gis nag côté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana nu mu fa deme ana naka lañu waajale mbiri nan la fa demee ak naka la ko waajale loolu lañu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali nettali na ko ci riwaaye bi ñu gisoon muy euh, bu bi nekk ci siiratu ibn waaye siiratu ibn foofu nettali na ko fa nettali na ko tamit ci beneen càllale bi ñu la waxoon boo fàttale ko te càllale boobu imaam al bayhaqi raxmatullah alayhi daal di koy solo ci yoonu kan yunus ibn bukayr raxmatullahi ala al jamii kon euh, léegi euh, dañuy euh, permuter entre ñaar yi entre ñaari nettali yi yépp jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa abiih bu dee riwaaya yunus ibn bukayr bi te nekk ci dalaa'ilun nubuwwa te boobu bi sanadin xasan wala saxiix foofu mu ne fa lamma sami'a bihim rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ba'atha abdallahi ibn abi hadradin al-aslami mu ne bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la dégge mbir waa Hawazin mu dégg gis nga même même kàddu yi nag boo demee ci siiratu Ibn Hisham tamit même kàddu yi la ndax foofu dane qaala ibnu Isxaaq wa lamma sami'a bihim nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ilayhim abdallahi ibn abi hadradin al aslami wa amarahu an yadxula fi nnaas yonent bi aleyhi salaatu xabaar yi dikkal ko ne ko waa hawazin kat ñu ngi waajal ngir dalsi ci sa kaw jóge Taif ak seeni alliés ah mu daldi yeble moom sallallahu alayhi wa sallam kan la yebal abdallah ibn abi hadradin aslami gisoon nañu tarjamaam ci lu jiitu walillahil hamdu wal mu yebal ko saxaaba boobu radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko idhab fadxul fil qawmi xatta taclama lana min cilmihim fa daxala fiihim fa makasa fiihim yowman aw isnayn ci riwaaya dalaa'ilu nubuwa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ko demal yow Abdallah fexeel nooy fexe nga immiscé ci seen biir fexeel nga dugg ci waa Hawazin te la yëg ñu foog ne ci ñoom ngay bokk fexeel daal nooy deme ba man ñoo soutireel ay information xatta taallama lana min ilmihim wala ta mooy nga xamal ñu ci seen information yi nga xam ne moom lañuy waajale di secret yi ñu am contre ñun ngir waajal xare bi mu ne fa daxala fihim mu daldi fay dugg nekk ci ñoom fa makasa fihim yawman aw ithnayn mu daldi fay passer benn jour bu mat sëkk wala ñaari jour ci riwaaya Ibn Hisham mu ne kon bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam déggee seen xabaar ñoom waa Hawazin ak li ñuy waajal ak li ñu nam kon mu yónni ba'atha ilayhim Abdallah ibn Abi Hadrad al-Aslami wa amarahu an yadxula ne leen dem mu ne ko demal nga dugg ci ñoom ba xamal leen xool seeni information summa ya'tiyahu bi xabari ginnaaw gi mu indi leen seeni lam fa jële mu ne fantalaqa ibnu abi hadrad fa daxala fihim fa aqaama fihim xatta samica wa calima maa qad ajmacuu lahu min xarbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa samica min maalikin wa amri hawaazina maa hum alayhi mu dem dox mission d'espionnage waaw gis nga de sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ce que mënul woona a toog boroom dindil ko information yu gaa yi ah, kay waaye laysa hakada du noonu la mbir yi demee waaw waxoon nañ la ko ba muy jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman di dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam est-ce que borom bi manu ko woon a teg ci qaswa wala yooyu mu dem direct ah, kay waaye déedéet déedéet dafa jaar fi ñépp jaar di laqatu ci gorot yi bu bëccëg jotee mu laqatu ba guddi jot mu génn ngir rëcc waa Quraysh sallallahu alayhi wa sallam mu demee noonu kon seydina abdallah ibn abi hadrad radiyallahu anhuma daldi dem bu dugg ci seen biir nekk fa ba ni muy dégg xam li nga xam ne moom lañu fas ngir def ko dégg ci ñoom ak seen plan de guerre ak li nga xam ne ajma'u lahu moom lañu pare nekk benn ngir loolu muy min harbi rasulillah ngir xaret yonent bi alayhi salaatu salaam moom loolu la ci xam mais seen plan ni ni ñu tërale plan dëgg-dëgg moom jot la xam lool yonent bi alayhi salaam dafa dégg mbir mi waaye loolu doyul mooy ndax rumeur dafa yàgg am rumeur ak yàgg yonent bi alayhi salaam ak a bari rumeur bari na rumeur yoo xam ne dañ ko doon dikkal ne ko ñoom diw de ñu ngi lay waajal mu dem du fa fekk kenn léeg-léeg sax mu nekk lu nekk waaye gaa yi dañuy daw rumeur dafa yàgg lawlaa id sami'tumuhu qultum ma yanbaghi lana an natakallama bi hadha waaw subhanaka hadha buhtaanun azim loolu nekk loon rumeur bi naafiq yi naan sayyidatu Aisha wal iyaadu billah dafa euh, euh, def loolu ñu ko doon tuumal ah loolu nekkuloon rumeur ba am saxaaba yu baax yoo xam ne ñëw nañ ba rumeur bi yóbbaale na leen ah moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam day leerlu waaw fatabayyanu kadhalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla idaa darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqaa ilaykum salaama lasta mu'minan turiduuna arada dunya wallahu indahu wallahu indahu uh, maganimu kasiira waaw ah. bi muy wax ba ne kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum ca loolu gisoon nañ ko ci histoire nettalib Seydina Usaama xare ba waajane woon way di rey ci julli ñi di leen sonal Seydina Usaama ak benn ansaar yi radiyallahu ko waaji ne laa ilaha illa allah ansaar yi bi bàyyi ko Seydina Usaama fat ko yonent mi aleyhi salaatu wa salaam alxuraan bokk na noonu ne fatabayyanu dee leen leerlu waaw waaw dee leen leerlu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ee yéen ñi gëm yàlla bu leen ab kàccoor ëndileeb xabaar na ngeen ko leerlu loolu nag lu am solo la gis nga alayhi salaatu wassalaam nii déggul ñu ne waa Xunayn rek mu kii dafa yónnee ngir Abdallah ibn Abi Hadradin al-Aslami radiyallahu ngir mu ngir mu dem ci boppam ku bàyyeekoo ci moom dem ngir xool exactement est-ce que c'est sûr que waa Hawazin ñu ngi koy waajal ngir xaret moom mu dem viris fekk ne ça c'est vérifié ndax dugg na ci seen biir ba gis loolu gis nga leerlu bañ a gaawtu ndax al ajalatu min ash-shaytaan yàkkamti ci shaytaana la jóge ci bàyyi ci moom la bàyyeekoo moo tax looy def ci yàkkamti rawati mooy da nga koy rëccu après fekk nag bay mbuus mu weesu mbuus nag waaw moo tax nit ki dangay teey kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónnee seydna abdallah ibn abi hadrab radiyallahu mu dem ñëw wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bien sûr gaa yi ñu ngi lay waajal mu dégg kon ci wa sami'a min malikin wa amri hawazin ma hum alayhim ba mu dégg na sax seen njiit bi di Maalik ibn Awf ak mbiru waa Hawazin lépp moo tax espionnage ci mbir yi la bokk si say noon moom manoo rek naan loolu tamit ci la sauf que euh, mooy jullit du du avancer masqué waaw mooy yonent mi aleyhi salaatu wa salaam loolu la ndax boo fi toogee gis nga mbir yi loolu la ah. nga toog fee dégg gaa yaa ngi lay waajal nga toog naan non boo demee rumeur la quoi non ñii en tout cas diw non yonent sa alayhi salaam day leerlu est-ce que dëgg la am ndax bala ngaa jël benn décision bul dégg ñu ne diw ak may waajal wala gis nga diw ak man yow sa der bi rek lay yàq fu toog loolu waroo tëb naan ah billaahi diw diw diw diw diw commencé li kii mer dootu kooku kooku banaa ko kook li ma ko defal amul dara lu muy def di wër ci àddina bi di yàq sama der te yow dañ laa nettali képp mais leerlu leerlu yow en tant que ndax loolu yow ku la ko wax jullit normalement loolu loolu euh, euh, loolu waxoon waxuñu woon ne dinañ ci ñëw insha allah ci Ihya Ulumuddin imaam al-Ghazali radiyallahu anhu fi muy waxe affaire ci ci wàllu namimaat ni ñu koy faje quoi waaw mooy ak rambaaj non loolu moom lu am solo la xam naa euh, njàngatu Hawazin yi insha allah dinañ jël bunt boo côté boobu man mu wax ñu ñu traité ko quoi parce que loolu gis nga loolu problème dëgg la ci biir nit ñi mooy ñoo xam ne seeni relation day yàqu parce que diw nettali na leen nee na leen diw wax na leen waaw même bu dee ne li muy wax yow da nga koy dégg ne lii moom mooy waaj la moom moom ay expression am la yu muy wax mais loolu warul a tax mu yàq seen diggante ndax kooku def loolu même bu dee ne moom dafa jàpp ne ngir defar a tax muy def mais ndax mbir yi ci yéene yi la mais jëf ji mu jëf lool ci nam yi ma la bokk ndax nam maam en li ko wutalee ki nga xam ne moom dafa jàpp ne day defar nam maam mooy waajoo xam ne moom sciemment la bëgg yàq diggante nit ñi muy nettali ñii di di di toxal ay wax voilà di toxal waxu kii yóbbu kee loo xam ne xam na ne bu ko waxee waa ji mu exploser ne ko diw wax na la ko mu dem wax loolu ngir waa ji exploser mere bokkam wala xaritam boo xam dootu ko tuddati ñuy fentewante ci mbedd mi di bañ a gisanteeg wala foo xam ne fu mu nga war a war a dem nga fay moytu même bu dee invité nañ la fa loo xam ne da nga fa doon dem tout le temps dematoo fa parce que diw waaw loolu lépp waa ji moo ko def te moom jàppoon na nga day defar waaye rubba muridul xayri lam yusib ñaata yoon ngay gis ñu bëgg dafi yiw mais jaju ñu yiw nga waaw foogoon na ne moom nettali mais lool nam maam nag mooy ki nga xam ne moom moom dafa toog moom siyam doom loolu mooy objectif am yàq diggante yow même ki la koy wax bu dee ne xam nga ne yàq daxu koo jóg ki lay nettali toxalal ay nettali mais waroo gëm lim wax même lu dëggu dëggu wala nga ñaan ko ne ko bu ëllëgee maa ngi lay ñaan boo déggatee kenn di wax ci man dara maa ngi lay ñaan bu ma ko bu bu dee ne loo xam ne day yàq maa ngi lay ñaan rek bu ma ko nettaleeti waaw bu ma ko nettaleeti gis nga yonent bi aleyhi salaam moo tax yu bari bëggul woon bëggu ko woon a xam waaw moo tax mu ne woon bu ma kenn ñëw di ma kalaame ay diw ni wax na wala kii neen déedéet parce que man dama bëgg mooy génn ci ci seen biir ma nekk koo xam ne duma leen toppe du ngeen am dara lu ngeen may toppe waaw bu kenn nettali ñëw di ma nettali dara ay diw bi eh, sëriñ bi diw de lii diw diw léegi yàqu na de diw wala yàqu na de nga ah, ah moom de dese na laa gëm de wala dese loolu loolu baaxul yow mi koy dégg nag ni nga koy faje yooyu dinañ ci ñëw ci bu ci boobu ñu gis imaam al-Ghazali rahmatullah alayhi ni mu ko ni mu wax <laughs> noonu lañ koy faje insha allah léegi mooy gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam yemul ci loolu wa huwa man huwa mooy ki mu doon sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ñëw yónnee ngir ñu leerlu mu leerlu Seydina Abdallah ibn Abi Hadran dem leerlu gis ne vrai c'est wax ji dëgg la lii la waa Hawazin di waajal léegi nag ah mu ñu wax ko yonent bi aleyhi wassalaam loolu mooy riwaaye imaam imaam imaam al-Bayhaqi bi ba léegi jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq mu ne bi mu ñëwee summa ataa rasuulallah moom seydna abdallah ibn abi hadr radiyallahu anhu <coughs> summa ginnaaw gi ataa rasuulallah mu dikkal ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu xabarahum mu daldi leen nettali seen seen histoire seenum nettali fa qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Umar ibn al-Khattab li Umar ibn al-Khattab li Umar ibn al-Khattabi ibn Badal wa huwa mudaaf al-Khattabi mudaafun ilayhi mu wax yeneen mi alayhi salaam bi Seydina Abdullah ibn Abi Hadrad ñëwee wax ko ne ko sii waa Hawaazin ñu ngi lay waajal dal ci sa kaw. mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko alaa tasma'u maa yaqulu ibnu abi Hadrad ne ko ah yabna al mooy yow Omar xanaa déggoo li ibnu abi Hadrad wax ñëw na de nee na waa Hawaazin ñu ngi ñuy waajal ngir dal suñu kaw lii yonentu Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi mu ngi Makka ubbi na Makka ba pare fa qaala Omar radiyallahu anhu Seydina ne kadaba ne non dafa juum ko wax Ibn Abi Hadrat non li mu wax nii dafa juum waa Hawazin waajaluñ ñu non non waa Hawazin waajaluñ ah. dafa juum <laughs> léegi <laughs> fa qaala ibnu abi xadrat wallahi la in kadabtani yaa umaru la rubbama kadabta bil xaq ne ko ah boo ma weddee ne li ma wax noonoo damaa juum man ma dem ba gis dégg leen ñëw nga ne ma damaa juum nan laa juume li ma wax noonu mu ne ko boo ma weddee yow Umar ah dëgg ah <laughs> am nay temps danga doon weddi dëgg fa qaala Umar seydna Umar ne alaa tasma'u ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa abi Hadrat bi ko ibn abi Hadrat waxee lool ne ko ah boo ma weddee yàggoon nga di weddi dëgg ah mooy avant ngay tuub la ko bëgg a wax seydna Umar ne ne yonent mi alayhi xanaa déggoo li ibn abi Hadrat wax lim ma wax yonent mi alayhi salaatu salaam ko qad kunta yaa Umaru dallan fahadaaka Allah Allah ne ko ah Umar yow de danga nekkoon koo xam ne xamoo woon lislaam mooy ba ngay nekk ci jaahiliya la waa Quraysh doon jaamu loolu nekkoon ak ci lool nga ne woon ci loolu nga ne woon fahadaaka Allah buur yàlla di lay gindi mooy ibn Abi Hadrat li wax c'est pas faux parce que mooy am nay temps da doon weddi dëgg ji muy l'islam xam nga bokkoon na ci ñi ginoon a virulent ginoon metti ci jullit ñi waaw Seydina Omar radiyallahu anhu gis nga la ummu abdullah doon wax dama koy nettali jëkkër ji naan man di gis naa ci ba ñuy dem xabasa mu naan man di gis naa ki Omar di ko wax jëkkër ji Euh, Ibn al mais sentir naa ak nooy ci moom que ne te mu tuub mu ne ko yow loo jëkkër ji fekk dafa dafa dox amoon lu mu waajali laata ñuy dem xabasa quoi loolu gisoon nañu mu ne ummu abdillah di soxnaam na ko dangaa yow dangaa yaakaar ne Omar dina tuub ki nga gis jaarul sax di tur bi ndax mero ne ko yow da nga yaakaar ki nga gisoon léegi que ne dina ko waaw mu ne ko la in aslama ximaarul xataabi <laughs> subhaanallah <laughs> mu ne ko euh, laa yuslimu Umar ibn al-Xattaab laa yuslimu man alladhi ra'ayta hatta yuslima ximaarul xataabi <laughs> mu ne ko yow de gis nga ki nga gis léegi du dugg mukk dugg ci lislaam fekk mbaamu baayam mooy mbaamu xataab xam nga loolu lu tar la ci wax nii <laughs> fekk mbaamu baayam di xat xat xataab tuubul bu mbaamu baayam tuubee daal dina tuub te loolu mooy man da nekk loolu mooy li mu bëggoon a wax que ne Omar mi nga fi gis léegi kooku du tuub tellement ni mu mettee ci julli ni ni mu tare woon moo tax yeneen tubaab saa saam na ko yaa Umar qad kunta yaa Umaru ah, gi buur yàlla daal lay gindi ah, léegi kon noonu la yonent ba lay saar saam kon yége mbir mi mooy ba mu déggee mbir mi yemul ci dégg dafa vérifié wu laaj dem yónni ku dem vérifié ci seen biir ba mu ko gisee nag léegi nan la waajale a ah, tawakkulu ala allah ay way jëlee dundug yonent bi aleyhi salaatu salaam ci loolu kese la mooy du deñ di ñu jàngal at tawakkulu ala allah mooy lan al al axdu bil asbaab mooy sidqu i'timaadil qalbi dëggu gooy bàyyee sa xol sa lépp ci borom bi mais nag mal axdi bil asbaab di jàpp ci sabab yi waaw di jàpp ci sabab yi léegi nag bi loolu amee ah, bi loolu amee Euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag di waajal xam na ne léegi nag toog desatul waa Hawazin génn nañu génn nañu ñu koy waajal imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi ci ñaari riwaay yi ñu la wax yépp mu ne fa lamma ajmaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hawazina dhukira lahu anna inda Safwaan inda Safwaan ibn Umayya adraa'an lahu wa silaahan fa arsala ilayhi wa huwa yawma'idhin mushrik léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam jël décision fekk mu ngi Makka ne comme que noonu la demee moom nekkul woon kuy toog ñuy dal ci kawam ah non non non jamais <laughs> ba ci dernier xare bi mu mujjee génn moom alayhi salaatu wassalaam du moom moo ko sooke de du ci moom lu jóge non non non non du ci moom lu jóge waaye dafa am gaa yi ñoo ko doon menacer xaarul gaa yi di ko fa fekk mu génn uti leen muy ghazwatu Tabuk waa Rome waa l'empire byzantin comme niñ koy gisee insha allah waaw ba mu yëgee ne ñoo Banu Lihyaan dañ ko doon dañ ko doon waajal mais daf leen a fekk foofu nooy noonu la moom gis nga li xaw gaay mooy ndax gaay yi waxoon naa la même élèves yi nii classe yeeg fépp ci yam gaa bu ñu xamee ne ku nooy nga nii dañ lay nappaaje ah si dañ lay nappaaje mais bu dee waa ji daa am ku la menacer di la menacer nga ñëw poñe ko mu menacer la nga jóg poñe ko saay xëbal ko foofu mu mu mu xam ne yow miy kafoo saay dootu la menacer ti ah. mais bu dee dañ lay menacer ngay nooy nooy lu di wane kii non yeneen time a lay saat dem fekki leen foofu bi mu yëgee lii nag mu daldi mu ne fa lamma ajmaa ba mu jëlee décision nag ne nag léegi Hawazin damay dem dajeek ñoom sax duma leen xaar dama leen fay fekk mu ne dañ koo yëgal dhukira lahu anna 'inda Safwan ibn Umayyah adra'an lahu wa silaaha ñu ne ko ah yonent mi alayhi de ibnu umayya ah am na ay kii de am na ay mbubbi koŋ yu baax yu ñu ko xame yoo xam ne moom la am safwaan yaa ngi fàttale ko safwaan ibnu umayya ibnu xalaf léegi biñ ko waxee loolu mu ne fa arsala ilay adra'an lahu wa silaha non seulement ay mbubbi koŋ mais ay armes li mu yor ci arme de guerre mais Safwan bu doon tey dañ naan waaj ab collection la yor ah. moom dafa mel ni genre waaj gaa yooyu di collection yu yor mooy lu bari la ci amoon bu bu koŋ yi ngay sol ak tamit jaasi yeeg xeej yeeg yooyu Safwan da ci amoon lu bari ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa arsala ilayhi wa huwa yawma mushrik yonent ma lay saab saab yónni ci Seydina Safwan mais temps yi yéeféer la woon xam nga gisoon nañ tarjamaam waxoon nañ ne Seydina Safwan ibn ya moom bi mu ñëwee dafa wax yonent ma lay saab saab ne ko danga may may da ko waxoon danga may may benn délai boo xam ne mooy bi mu ne ko bi ñu ko yónnee yónnee ci moom ne ko mën ngaa ñëw <laughs> Umayr ibn Wahb al-Jumahi ba mu ko yónnee ci moom ba muy daw ngir mu dam dabi ko yaa ngi fàttale ko lool mais biñ ko gisee yàggul ci fatxu Makka yi bokkoon na ci ponkali Makka yi daw teñ sécuriser leen mu ñëw ne ko sori ma parce que yow waraatekat bi nga doon ndax lan wor dam ko waroon mooy lim jàppoon da koo wor parce que ñoo waxante woon ginnaaw ginnaaw fële euh, Badr ba baayam deeweeg yooyu moom mu dañoo waxante woon mu ne comme que dafa am prisonnier doomam bu ñu fa jàppoon mu ne bu demee ngir mu faat yonent bi alayhi salaam Seydina ko Euh, waaw bu ko defee yow li ngay ragal ne tax nga ne manoo ko def mooy sa njaboot gi nga fi bàyyi man maa leen di resal maa la koy yoral fu sama njaboot lekke dinañ lekk fu ñu xiife xamal ne sama njabootu xiif te sa bor yépp maa la koy fayal Umayr dem daldi tuub ci gàttal quoi loolu ki moo tax bi mu ñëwee moom la yonent bi saa saam comme ko mbokkam la yónni ko ngir mu dem dabi ko ne ko man ngaa ñëw léegi nag mi mu demee Safwaan ne ko sori ma fii yow waraatekat bi nga doon mooy mu ñëw wax wax ne ko te ngaa ñëw di nga fekk yonent ma lay saab saab nekk ku mën a jokk mbokk ku baax yii yépp du la ko jàppe li nga defoon ak yooyu léegi ba mu joxoon ko mandarga quoi yéeréem burdaam booy wane ne lii moo la ko ngir gage la ngir wan ne bon moom maa lay saab saab moom moo ma wax du maa ko créer lii ma lay wax léegi mooy ba mu ñu Safwaan ba mu ñëwee ci yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa yëg war waayam ne du wàcc lii may moom gisoon nañ ko c'est que c'est pour Safwaan ni ni ne wa huwa yawmaydin ala shirki ñu fàttali ko rek moo tax Safwaan ne du wàcc yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko wàcc mu ne déedéet fekk est-ce que kii wax ko liñ ko wax mën na ko waaw léegi mu ne ko man nag mënumaa tuub léegi danga may may ab délai yonent Yàlla sallallahu may ko sax délai bu ëpp loolu bi mu bi mu kii woon ngir mu nekk ci sirkam noonu waaye kenn du ko def dara mu xool daal ba kera lislaam di ko convaincre mu dugg ci moo tax nag waxoon nañ la après Hunayn la tuub waxoon nañ la lool que ne Seydina Safwan après Hunayn ci la tuub léegi nag moom ni mu def comme lii yëpp nettali woon nañ ko ah, bi ñuy def tarjamaam gisoon nañ lii que ne moom moo aaloon bëggu koŋ yonent bi aleyhi salaatu salaam léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy woolu euh, fekk moom mu ngi woon mushrik la woon fa qaala mu ne ko yaa aba umayya a'irna ne ko yaa ne ko yow looloo doon dàkkantalam yow bàyyi umayya a'irna silahaka hada al ñu sa ngànnaay yi ak sa mbubbu koŋ yeeg sa arme yi lañ soxla nga al ñu ko bu ko defee nalqa fihi aduwana gada ñu man cee dajeeg suñu noon yi suba mooy ci xare bii di ñëw muy waa Hawazin fa qaala Safwaanu seydna Safwan ne ko a gasban yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko a ah, foqar ci la parce que est-ce que lii nga may laaj danga may àbb wala mooy <laughs> danga koo bëgg nangu ci man par force waaye mot bi nga utiliser lañ naan politiquement correct est-ce que est-ce que malgré li nga ko waxee yépp mooy aara mooy aal ñu air naa aal ñu waaw waaw air naa silaaxaka hada mooy aal ñu waaye ghasban est-ce que da koy def force jël ko ci man la la tudd yaa muhammad yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam que mooy man am naa ci choix ci lii nga ma wax est-ce que bu ma neexee ma ne maa bañ loolu laa bëgg a xam wala est-ce da nga koy focc ci man nangu ko ci force da nga koy foqar ci xaala yonent mi aleyhi salaatu ne ko déedéet bal aariyatan madmuuna xatta nu addiyaha ilayk waaw akbar du lu may nangu ci yow par force de mbir la ñun dañ lay man dama lay àbb kese ku ñuy àbb nag bu la neexee nga ne aal naa la bu la neexee nga ne aalu mala waaw man nag du lu may forcer ne par force nga jox ñu ko parce que Safwan il se voit danaan mais parce que peut-être danaan man moo moom dëkk bi léegi nangu na màkk voilà ça c'est un fait ñépp ànd nañu moom zuhamaaw Quraysh Abu Sufyan ñoom Ikrima ñoom al-Harith ibn Hisham hein ponkal yi ñépp ànd nañu moom jigéen ñoom Hind ñoom ñépp mais man nag comme que man àndaguma ak moom mu ñëw daal xanaa kon looloo tax mu bëgg jël sama mbir noonu ci force quoi yeneen ma lay sa sam na yëgal ko ne nag mbir mi demewul noonu déedéet du lu may jël ci yow ci force de li am ba des mooy aariya lii dama la koo àbb madmuuna luñ lay àbb la loo xam ne nag dañ koy garanti waaw ndax àbb it noonu la mooy lu ci yàqu dañ la koy fay lu ci manqué dañ la koy fay dañ la koy remboursé bal aariyatan madmuunatan hatta nuwaddiyaha ilay ba niñ la koy delloowe niñ la ko jële bu ñu la koy delloo noonu lay mel sinon lu ci manqué wala lu ci mbubb koŋ boo xam dafa nor loolu lépp ñoo koy réparer ñun ñun la war ñu defaraat ko wala ñu jënd beneen wala jox la njëg gi waaw xam nga lii tamit mooy yoon parce que sinon même boo gisee yenn association yu bari même bu dee ne li ko yàq mooy dañu am ay ay marchandises yoo xam ne wala ay ay ay bagages yoo xam ne. ay matériel voilà plutôt yoo xam ne ñoom ñi ko bokk ñoo ko jënd ci turu association bi mais loolu xam nga kenn ci ñoom moomu ko moo ñépp ko moom ñu ne nag ci biir ku soxla mën nañ la ko al ay cin waaw ay bool ay kuddu ku xewle ñu àll mais loolu noonu bu ci réer waaye ji ko àbb da koo war a rembourser bute butaanu gaz yii buteelu gaz yi ñuy chargé go mais bu ci yàqu yi dañ koo war a defar waa yi moo ko war a jëndi bu nga xamante ne eh, yi ñuy taale eh, mooy gaz yi kii eh, feu mais bu ci yàqu waa ji ko abboon mu yàqoo ci moom kooku moo ko war a fay wala moo ko war a réparer wala mu joxe njëg yi ñun nag suñu nekk fi di di jaay maslaa teew loo xam ne. mooy boo nee garaawul garaawul gi yépp mooy ñéppay fayaat après loolu nag dadul yoon loolu du maanute abal loolu mooy mbir mi dañuy àll ku ko soxla àll waaye ku ko aale mu yàqoo say loxo mais yaa koy fay loolu kay war naa seet mooy kudd duus gi ngeen dam ci sa kër la dammee ndax da amoon ngénte ñu àll ko parce que ci association mais yow mais loolu waroo woon xaar sax ba nga delloo waroo woon a xaar di ko delloo naan bii dafa damm yow ci sam xel yaa waroon a xam ne damay dem xool bu mel noonu du lu may kolewaat ndax boo ko récolé sa waay bi bu yëngal ceeb bi mbir mi day damaat ci parce que c'était déjà damm yow yow yaa waroon xel ne mooy loolu dañ koy bind ah waa ji kat soixante la àbb ñu bind soixante kudd waaw soixante bool wala quarante bool bokk wala nu ngeen xam ñu bind ko yooyu yépp ñu bind ko ñun suñu négligence ci yooyu moo tax ah néew la non waaw sëriñ bi moom moom non sëriñ bi ah teewul dane aariyatan madmuuna an uaddiyaha ilayk waaw dangaa àbb mais quand boo àbbee mbir yi yàqoo ci yow mais walla bu dee mën agoo nga wax yëgal gars yi nga en tout cas nga xam ne lii yow la mais doo ñëw nëpp nëppal ko ñëw delloo ko foo jour boo xam ne kenn yëgul ba nga koy delloo après ba ñu ko soxlawaatee ñu ñëw gis ne manqué na ñu naan mbir yi manqué na yow doo taxaw ne sama kër la manqué ku nekk ñuy am njort gu ñaaw ci moom ndekete yow loolu nag loolu lépp bokkul ci dëggu ko te loolu kese mën naa tasub daayira wala association parce que bu yàggee yooyu am nga gis ñenn ñi ne bon comme que nii la demee man moom yii mënatuma cee nekk quoi parce que gars yi ils sont sérieux mu jaar ne keneen naan waaye yow diw dafa metti quoi ñe am ñu ànd ak moom ñeneen ànd ak moom ngeen dem ku nekk dem ngeen tabaxi ku nekk créer mbiru boppam foofu loolu ban njariñ la am moo tax yooyu il faut dëggu gi ñu koy sàmm ku àbb dara booy delloo nga delloo yonent ma lay saa li nga àbboon au moins ngeen wax nit ñi lii de ci man la yàqoo des fois amaana doo ko mën a changer ci saase. mais nga wax leen yëgal ne lii ci man la kii incha allah maa koy fay waaw mais yëfi maslaa yooyu ñaar ñi ko jiite na non garaawul boo gisee kër <laughs> yooyu yooyu après loolu dara dox kon yonent bi aleyhi salaatu salaam wax Seydina Safwan ne ko nag ah mbiri du lu may nangu ci yow par force waaye lu ma la àbb la loo xam ne dama la koy delloo dañu ko bu bu ñu ci paree delloo la ko xaala bi mu waxee lool nag ah Seydina Safwan xel mi daal mu ne laysa bi hada baas fa ataahu mi'ata dir'in bima yakfiha min as-silaah ah, léegi bi nga xamante ni nii ci la yonent mi alayhi salaatu salaam wax lool mu ne ko laysa bihi bi hada bas mu ne ko ah kon de baax na loolu moo amul problème waaw loolu mooy li wolof yi naan amul problème amul problème problème da wolof yi ñoom dañuy sauter euh, bee bi quoi problème. moo tax dégg ci dëkk bi ngay dox wala nga nekk ci métro wala bus wala yu mel noonu nga dégg ko naan kuy làkki tubaab ne problème rek de toute façon boo dégg bi rek xam ne kee wolof la waaye problème moom. <laughs> <coughs> dangay xam nga waa ji sénégalais la quoi ñoom ñoo naan problème waaw mooy amul problème googu mooy laa ba laa bas laysa bi hada kon garaawul mën naa la ko àll nee na fa antaahu mi'ata dirham cent mbubbi koŋ la ko jox bi ma yakfiha min as-silah loo xam ne nag bu cent mbubbi koŋ ak li nga xam ne ak liñ koy doy ci ay armes waaw kon de bari la woon na ñu ne fa za'amu an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ñu ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam nee nañu ne moom bi nga xamante ne nii ci la ko Seydina Safwan jox loolu Ah, yonent mi alayhi salaatu salaam dana ko ne nag bon Safwan léegi bon ngay def danga ñu koy kii est-ce que mën nga ñu ko yóbbul transport bi quoi waaw mooy nga transporteel nii ndax xam nga loolu du du du loo xam ne da ngay ñëw rek <laughs> sambu bi comme sa waaye eh, xalaatal logistique bi ko war a yóbbu ah déet bi koŋ da nga danga da nga koy téeg loxo nii di dox nee na yonent mi alayhi salaatu salaam nee nañu rek riwaay imaam ni saab bi nekk si Ibn Hishaam yonent mi alayhi salaatu salaam dafa ko laaj moom Seydina Safwaan ngir mu daldi chargé wu ngir yóbbul leen ko euh, transporter leen ko ba fañ koy soxlaa euh, lii mooy ci riwaay bi kanta riwaay bi nga xam ne mooy bu bi bi nekk ci Dalaa'ilun wa day dëgëral lii tamit ñoo bokk lu ñu wax waaw waaw ndax foofu dane summa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila safwan ibn umayya fa sa'alahu adra'an 'indahu mi'at dir'in wa ma min mu daal di koy laaj yónnee ci moom ngir mu aal ko sans mu bëkkoon ak li nga xam ne moo koy yëwénal ci ngir ñu waajal ko léegi mu ne ko ndax danga koy nangu comme niñ gis sànk voilà ba ni muy jeexe waaye am na est-ce que kii rek est-ce que moom rek a àll yonent ma ay ay ay kii est-ce que moom rek a ko àll déedéet du moom rek waaye am na riwaaya bu ne boo xamante ne nii Ah. imaamu annasaa'i raxmatullaahi alayhi <coughs> daal dinañ koy solo naka noonu imaam imaam Abu Dawud solo a xadiisu Seydina Safwan bi mais am na riwaaya yoo xam ne dañ ne du moom rek la àbboon mais àbboon na Seydina Ya'la ibn Umayya moom aleyhi salaatu wasalaam trente ba'iran wa moom daf ko àbb trente gëléem ak trente mbubbi ko lii lépp ci waajal bi waaw lii daan wa tawakkulu ala mooy lii de ñëwuñ rek ne nañ leen dem sànneeku ci xare bi noonu non mbubbi comme protégé wu ci fett yi ñu lay dóor flèche yi jaas yi boo ko solee yooyu yëpp bu la dalee te dinañ gis moom alayhi salaatu salaam nan la génne lii mooy waajal bi li ñuy gis ni kan la àbbu Seydina Ya'la ibn Umayya seydina Ya'la ibn Umayya moom gisuñu masuñu koo gis de Seydina Ya'la ibn Umayya la àbbu trente géléem lañ wax ak li nga xam ne mooy trente mbubbi koŋ loolu boo demee ci euh, Sahih ibn Hibban dinga ko fa fekk Euh, ak imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi ala al-jamii boroom as-sunanul kubra sunanul kubra boo fa demee it tudd na lu xaw mel ne xadiisu mais boobu xadiis Safwaan bi la tudd xadiisu Seydina Safwaana ibnu Umayya léegi Euh, kii Seydina Ya'la ibn Umayya ma suñu koo gis euh, moom Ya'la la tuddoon Ya'la Ya'la ibn Umayya ibn Abi Ubayda ibn Hammaam ibn al-Haaris at-Tamimi al-Hanzali looloo doon turam Ya'la ibn Umayya di doomu Umayya ibn Abi Ubayda di doomu ku Abi Ubayda ibn Hammam Abi Ubayda di doomu al-Harith at-Tamimi bokkoon ci waa Banu Tamim al-Hanzali al-Hanzali eh, Ya'la ibn Umayya mi ci waa Quraysh gis nga at-Tamimi al-Hanzali mais seen allié la woon dañ koy wax nag Ya'la ibn Munya tamit ndax yaay moo tuddoon Munya voilà ah moom yaayam mooy c'est que moom mbokk kii la woon Zubayr ibn al waaw mbokk Zubayr ibn al la woon ci wàllu côté yaay mais moom moom ci boppam Ya'la ibn Umayya bokkuloon ci waa Quraysh voilà ñoo bokk maam ah dañ koy dàkkantale nag Abu Khalid dañuy wax it Abu Safwan moom Ya'la ibn Umayya dafa bokk nag ci ñi nga xam ne fatxu Makka lañ tuub waaw min maslamatil fath ci ñi tuub ci fatxu Makka ci jamono jooju ci la dooru dugge ci lislaam moom Seydina Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa euh, fekk na nag xare bi nii ñuy waajal Xunayn fekk na ko kon te bokkoon na ci yenn riwaay yi ñi aaloon yonent bi aleyhi salaatu salaam trente géléem ak trente mbubbi koŋ waaw te fekke woon na xare bi moom Seydina Ya'la ibn Umayya fekk na xare yi tegu après loolu mooy fekke na ndax xare yi ci tegu bariwul tuddoon nañ leen ndax après Hunayn Taif mooy prolongement bi la moom fekke woon na Taif tamit fekke woon na demoon na Tabuk demoon na Tabuk xare yooyu fekke woon na leen waaye mais loolu loolu euh, amul détail yoo ciy dugg parce que euh, euh en tout cas participer woon na ci yooyu léegi euh, euh, kon kon Xunayn gi moom fekke woon na ko ginnaaw gi nag moo pour gàttal ci ay kiiwam am na ñu ne fekk génnoon na ak Sayyidatu Aïcha Euh, ànd ci waqatul jamal am ñu ne Siffin àndoon na ak Seydina Ali doon ko jàppale tamit am na tamit ñu wax loolu euh, ci xare Siffin waaye am na sax ñu ne fala faatu mais loolu noonu euh, du lu gën a dëgër du lu gën a dëgër te tamit nekkoon na moom Seydina kii Omar sax doon na ko liggéeyloo ci xilaafaam newoon na Euh, parce que Ya'la ibn Umayya Ya'la ibn Umayya mi euh, même Seydina Abu Bakar doon na ko liggéeyloo bi mu nekkee xalifa naka noon Seydina Omar ibn al-Khattab nekkaloon na ko benn partie ci Yaman liggéeyal na tamit Seydina euh, sauf ko Seydina Omar après da ko da ko da ko da ko kii woon nu mu tudd nu mu tuddati affaire ba daf ko daf ko mooy mooy eh, jox la liggéey ba pare après mu ne la noobu léegi baal waaw mooy azalahu lu tax parce que dafa am loo xam ne benn foo xam ne moom da ko daf ko defaloon boppam ngir ay xaram ak yooyu waaw def benn ximaa ngir boppam Seydina Omar daal di koy daal di koy ci limogé waaye après doon na liggéeyal Seydina Uthman fële ci Sanaa Sanaa moom lañ naan Sanaa léegi Yaman ah, léegi nag am na nag ñu ne moom moom mu ngi génn àddina Siffin waaye loolu noonu dëgërul parce que Seyd imaam yi nasaai rahmatullah alayhi dafa soloo këne moom Ya'la ibn Umayya dama dem ci Anbasa di doomi Abi Sufyaan wa huwa fil mawti fekk muy waaja faatu après te euh, Anbasa euh, mooy nettali boobu day wane ndax euh, imaam Xalifatu ibn Xayyaat xalifa moom moom liñ koy tudd bariwul fii de wax nañ la nag ci boroom xam-xamu kii la bokk siira yi Xalifatu ibn Xayyaat mu ne moom an basa l'an 47 la génn àddina kon bu dee loolu la mooy de façon génnul àddina sa fiin loolu man da ne moom daal li gina kii day niru ne après jamono yooyu ci la génn àddina moom Seydinaas Euh, euh, ki nga xam ne mooy Ya'la Ya'la ibn Umayya moom lu moo moo doon wax Seydina Omar naan ko bañ ko fa bañ ko jamee hmm? bañ ko jamee moo ñëwoon ne Seydina Omar ne ko mais julli jot naa fekk mooy ba ko waaj a jamee ba muy waaj génn àddina euh, mu ne ko julli jot na de mu ne ko waa ah kay amul ci lislaam cër koo xamante ne ni du taxawal julli la xazza fi lislaam li man lam yuqim as-salaa ku dul taxawal julli kooku amul benn cër ci lislaam xoolal lu simple loolu rek ci wolof yi kese ngay gis daanaka ñoom ak bon ñi xaw a mel ni ñoom gaa yoo xam ne faalewuñ julli ñu jàpp ne fii mu ne ñoo gën a màgg ci ci ci ci wàllu yi loolu moom lu garaaw la <laughs> te baya yooyu nga xam ne nit ki da ko waroon a xam bu yàgg këni laa hazza fil islaami amul cër ci lislaam ci képp ke kenn koo gis moom toppatoowul julli du ko def sax du kooku lislaam de amu ci dara dara dara dara dara dara loolu la Seydina Omar wax <laughs> radiyallahu anhu te loolu sax loolu loolu moom ñépp ko waroon a xam ay Sénégal nag moom fa la yu yu bizarre yépp daanaka fa nga koy gise waaw fi fii mun a buñ yooyu buñ la ko waxoon ne la ab nga nga dem nettali ko am na ñoo koy nettali ñoo xam ne bu ñuy ay ay wolof nii yow ci sa bopp dañuy commencer di remettre en cause yow sax bu doon ku ñu wóolu la dootuñ la wóolu ah parce que lañ naan waa ji waxul dëgg alors que wax nga dëgg wax nga dëgg boo ne woon am na fi kaay ma wax leen nga ñëw ay ay ay ay ay ay arab nii wala ñoo xam ne ay jullit lañ feneen xamuñu Sénégal xamuñ ni mu demee nga ne leen nag non man gis naa ay ay suyuux doy leen cheikh rek gis naa ab cheikh boo xam ne <laughs> mais dafa bari ñu ko topp bari na ay taalibe bari na kii bari ay kii ci diine ji mais ñooñu duñu julli te am na gaa koy topp gaa yi dañuy foog ne waxoo dëgg si si dañ naan la waa ji waxul dëgg kii moom buñ la mën da dañ naan la bon <laughs> mais duñ la gëm te boo moytuwul yow dootoo am benn crédibilité seen kanam te pourtant kat li nga wax dëgg la. noo tax rien di nettali liy xew Sénégal lu ne lool kese day tax yow ñu daal di lay teg fee classé la sa muroo a daal di wadd walla iyaadu billaah te pourtant nam deme sax moo gën garaaw li ngay wax kon kooku mooy Seydina Ya'la ibnu Umayya radiyallahu ta'ala wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa kon moom bokkoon na kon ñi aaloon yonent mi alayhi salaatu salaam keroog lan trente gëléem trente géléem ak lan trente mbubbi koom léegi nag euh, léegi bi ñu dajalee loolu am na ñeneen ñu wax ne ñooñu it àbb na leen mais yooyu euh, dese naa dese naa dëgër waaw même xadiisu Seydina Ya'la bi ne ne moom aaloon na boobu it am na lees ciy xool waaw mais sauf que bii nii moom dafa wuteeg yële parce que mooy yi dafa wuteeg yi ma wax ni am na yuñ tudd ñeneen ñoo xam ne yoo dëgëruñ sauf ko bu Safwaan ibn Umayya bi mooy dafa wér laa bëgg a wax dafa wér moom wér na ndax lan nga ne ma léegi ma ne léegi ñu pare nga ne ma léegi defal taxrij bi ba pare parce que yow nee nga fi sànq euh, kii euh, nu mu tudd imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi daal dina koy boo fa demee di nga fekk dañ naan la waaw boroom nasbu raaya di imaam az-Zayla'i euh, dane bokk na ñi nga xam ne ñoo soloo tadmiinul aariya mooy nit bu àbbee dara mu joxe gage garantie que ne lu ci yàqu moo koy fay mu ne bokk na ci ñi solo yooyu imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Hibbaan ci saxiixam après mu am lu mu ci teg quoi ci détails yi après mu ne euh, euh qaala Abdul Haqq fii ahkaami xadiisu Ya'la ibn Umayya asaxu min xadiisi Safwaan ibn Umayya xoola <laughs> mu ne imaam Abdul Haqq al Ishbili rahmatullahi alayhi wax na ci ahkaamam ni ne xadiisu Ya'la ibn Umayya nag moo gën a dëgër xadiisu kan Seydina Safwaan ibn Umayya si mu ne moom loolu lool waaye mu ne waqaala waaw loolu la ciy bokk loolu la ciy wax euh, euh, borom nu mu tudd Nasbu Raaya muy imam Az-Zaylai rahmatullah alayhi léegi euh, <coughs> moo tax imaam Ibn Hazm ne gis nga nag xadiis bii nii bu bu Ya'la ibn Umayya bii que ne dafa àll yonent bi aleyhi salaatu wa ay ci moo gën a dëgër sax. moom kese ci dëgër waaw moo tax mu ne laysa fi shay'in mimma ruwiya fil aariyati xabarun yasixu xayru mu ne amul dara benn xalis boo xam ne bu ñu soloo ci lu jëm ci wàllu mooy àbb nii comme yu mel nii bu boo xam ne bu wér la lu dul bi léegi mu ne yu wuteeg yi wérul mais yi wuteeg yi wér na bu sa sëy naa Safwaan bi wér na gisoon nañ tar kii nu mu tudd càllaleem ci riwaaye imaam al-Bayhaqi ken imaam Ibn Ishaq foofu daf ko jële ci sëriñam bi ci sëriñam yu bari sax la ko jële mais bim jële ci sëriñam euh, kii euh, euh, Asim ibn Umar ibn Qatada boobu dafa àgg ba sayd ba ci Seydina Jaabir ibn Abdillah mooy xadiis bu wér moo tax loolu do bu Seydina Safwaan bi it wér na voilà loolu xadiis la boo xam ne bu wér la muy xadiisu Safwaan bi na ko noon xadiisu aal gi Seydina Ya'la ibn Umayya aaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu kon nag euh, tey dañuy yem nii insha allah léegi nag kon gis nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon waajal na mooy àbb na ay mbubbi koŋ ginnaaw bi mu yëgee ne gaa yi ñu ngi waaja dal ci kawam waa Hawazin léegi nag nan la mujj nag loolu nag la ñuy gis insha allah ci jotaay bii li ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil